fa yaquulu allahu tabaaraka wa taala fi suurati muhammad sallallahu alayhi wa sallam aw suurati alqitaal ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim fa idaa laqiitumu alladiina kafaruu fa darba riqaabi xattaa idaa asxantumuuhum fa shuddu alwathaaq fashuddu alwathaaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidaa hatta tadaa alharbu awzaaraha dhalika walaw yashaa'u allahu lantasara minhum ila aaxiri laaya suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di daal di fi nga xam ne moom lañu yemoon ci ñeenteelu laaya bi mu ne fa ida laqiitumu alladina kafaru yéen way ngëm yàlla yi bu ngeen dajee ci toolu xare ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi fa darbar riqaabi dóor leen seen doq yi ngir faat leen xatta ida asxantumuhum ba ni ngeen di xam ne ci ngeen di barile faat gi ci ñoom ba bu boobaa nag mooy fa shuddul wasaaq ña nga xam ne faatooguñu nag ci ñoom bu ngeen leen reyee ñu bari ci ñoom na ngeen yeew jël ay ay ay buum ay ay chaîne daal di leen yeew daal di leen daal di dëgëral li nga xam ne mooy buum yi ñu leen di yeew ak chaîne yi ngir def leen ay prisonnier bu ngeen leen defee ay nag fa imma man naa mooy di ngeen am choix bu boobaa fa imma daal moo xam léegi daal mooy choix man nan ngeen daal di leen jéggal ginnaaw bi ngeen leen defee prisonnier libéré leen saa ñu joxe dara ne leen dem leen dem leen daal dinañ leen bàyyi ngeen libre te duñ leen laaj dara wa imma fidaa wala rek ngeen laaj leen la leen ay wa jënd leen seen seen liberté mooy jotu leen seen bopp jël leen alal yoo xam ne moom ngeen di jox ngir ñu man leen a bàyyi ngeen libre xatta nii nag ngeen di doxale ba ni nga xam ne tadam lay teg bu xare bi awzaaraha mooy ay yu diis diisam mooy lan ba ni nga xam ne yéeféer yi ci la ñuy bàyyee di xareteeg ñoom ndax yéeféer yi bés bu ñu xamee ne nitu jullit ñi am nañ doole dootuñ leen dootuñ leen yabi noonu mooy gis nga àddina bi li tax daay yéeféer yi ku ci am bomb bu baax sax ci réewum jullit daal ngay xool ay Irak ay libéeti fu nekk ngay dem daal bombarder fa fa mu ba mu neex la wala fee ca Palestine lan moo tax parce que xam nañ ne amuñu benn doole waaye réew yi nga xam ne am nañ doole ci jullit ñi ci boppam ñoom duñ leen ñemee def noonu gis nga Pakistan fenn États-Unis ñëw di leen bombarder duñ leen def loolu lu tax parce que ñoom dañoo am bombe nucléaire dañoo am ay bombe nucléaire yoo xamante nii même bu dee États-Unis leen man noonu waaye bés bu ñu ko utiliser du baax ci monde bi loolu moo tax gaay dañ leen di bët boo xamante ne nii bëtu wormaal waaye ñi nga xam ne ñépp amuñu doole te nekkuñu benn tamit jullit ñi mooy ne gaa yi dañ ñoo yab ku tëb rek daanaka dal suñu kaw léegi nag suñu borom nag ne yéeféer yi nag gis ngi nag pour ñu bàyyi xare boobu di leen xare mooy fokk ñoom li leen di dal liñ leen di dóor ngeen ngeen leen di dóor bu baax ba ñu xam mooy bu ngeen dajee ci toolu xare rey leen ci ñoom lu bari ñi ngeen mën a jàpp ci prisonnier ngeen jàpp leen prisonnier après nag bu ngeen bëggee ngeen jéggal ñenn ñi bu ngeen bëggee ñeneen ñu nga leen joxe leen rançon dinañu jotu seen bopp ñu daal di leen bàyyi ba kera ñuy arrêté di xare ak yéen ba kera ñuy bàyyi di ay armée ngir di dal seen kaw mooy ba l'islam féete kaw te mu leer na ko fii yéeféri doo duñ jógati di dal seen kaw mu ne daalika boo gisee nag loolee walaw yashaa'u allah mooy borom bi nii la doxale walaw yashaa'u allah gis nga bu sooboon borom bi lan tasara minhum mooy borom bi ci boppam moo leen di alak ñoom yéefér yi daal di leen duma duma yoo xam ne mooy du ci soxla keneen day jullit di intervenir wala di dem ci tooli xare borom booy leen di alak sànni leen comme ni mu sànnee yi nga xamante ne ngelaw yi ci euh, xeet yi fi jiitu woon ngelaw la sànni ñenn ñi ngelaw li dugg leen ñu faatu ñenn ñi mamalaakaa xaacu ñu daal di faatu mu ne borom bi bu neexoon noonu lay def wala sax bu ci yónnanti kenn danaan kun faatu leen ñoom ñoom ñu faatu gisee nag boroom bi def ne yéen jullit ñi yéenay dem ci toolu xare yi dojeeg ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi mooy lan moo tax boroom bi nga def lool mu ne li yabluwakum waaye li am ba des mooy li yabluwa ba'dakum mooy ngir mu nattu daal di saytu ñenn ñi ci yéen examiner leen bi ba'din ci ñeneen mooy def bu ngeen demee ñenn ñi nga xam ne borom bi def leen a bëgg a yëkkati ci ay darajaatu def leen darajaay ñu am ay nekk ay martyr ay ay ay ñoo xamante ne dañoo to dañoo faatu ci toolu xare suñu borom def yi ray leen tamit ñenn ñi nga xam ne ci yéeféer yi borom bi moo bëgg ñu namm seetaan leen ñu faatu ci yéefér borom bi def yi jullit ñi daal di leen rey ñu daal di dem safara ñoom mu ne walladina qutilu fi sabilillah kanta gaa yi nga xam ne buñ demee ci toolu xare dañ leen a faat ci toolu yàlla yéefér yi faat leen falan yudilla amalahum suñu borom du sànk mukk seen jëf yañ doon jëf duñ ñëw ñu ne leen moo yéen seen jëf yi amatul déedéet fii nag am na loo xamante ne nii dañuy bàyyi ba suuratul anfaal insha allahu taala nga borom bi fii jundu na fi mooy prisonnier ne suwaa ngeen baal leen wala boo ngeen laaj leen li nga xam ne mooy ñu jotu seen bopp loolu bu ñëwee ci suuratul anfaal di gis suuratu badrin mooy saar bi nga xam ne mooy nettali ghazwatu badr dinañ wax ci foofu mooy statut prisonnier mooy ñi nga xam ne dañ leen a jàpp ci toolu xare ci l'islam yan atte moo mën a am ci l'islam ci seen kaw bu boobaa dinañ ci boole yii dinañ gisaale yii que ne soit bi ki jiite armée bi wala imaamu jullit ñi ki jiite président jullit ñi bu neexee ay yéefar dajeeg ay jullit ci toolu xare bañ jàpp jullit ñi jàpp ay prisonnier soit mu libéré ñenn ñi ñenn ñi mu téye leen ne ngeen joxe façon waaye am na yeneen yoo xam ne mën nañ leen a jàpp ne leen hey yéen da ngeen di jàngal suñu doom yi jàngal leen comme que xam nañ ne ñoom mën nañ mathématique wala ay sciences yu compliquées ñu ne dangeen leen koy jàngal wala jàngal leen anglais wala yu mel noonu langue sàngam bu ngeen jàngalee dix personnes yéen ngeen libre comme ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam defoon lenn ci prisonnier Badar yi bu boobaa dinañ gën ñëw ci insha Allahu taala mu ne kon ñooñu nga xam ne kon dañ leen a faat fii sabilillahi ci yoonu yàlla falan la amalahum ñooñu duñu sànk ci borom bi du sànk te seeni jëfit duñ ko sànk de sa yahdihim wa yuslihu baalahum sa yahdihim borom bi xelséef na leen a gindi yoon wa nga xam ne mooy yoonu aljana yoon wa nga xam ne moo leen di dugal ci ngërëmam gu dul dakk wa yuslihu baalahum te dina yëwénal seeni mbir ak seeni état seeni taxawaay le wa yudxiluhumul jannata te dina dina leen dugal fa nga xam ne mooy aljana arrafalaa lahum mooy moo ko teeyal defar ko ba mu baax ngir ñoom waaye arrafaha lahum mooy xamal na leen yoon ya de buñ ñëwee di dem aljana mooy du ñoo xam ne ñoo xam ne dañ naan dañuy ñëw di laajte naan moo waay waaye diw du ngeen mal wan fan la aljana ne déedéet boroom bi moo leen koy xamal ba ni nga xamante ne lañuy def ay mbooloo yu mbooloo comme ni ñu koy gise ci suuratu zumar insha allahu taala dem fi nga xam ne mooy ja'alana allahu min sukkaaniha amin yal nañu boroom bi tabaaraka wa taala boole ñi nga xam ne ñoo fay dëkke ci kërug yërmandeem gu màgg googale mu ne yaa ayyuhal ladina aamanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal in tansurullaha bu ngeen dimbalee borom bi tabaaraka wa taala dimbali borom bi nag mooy diineen ji mu fi teg muy lislaam digle yi mu wax ñu ne ñu ciy ne tere yi ne nañ koy sori ñu daal di ciy génn sàncey lislaam yi bu ñu ci kenn njëkk waaye bu ñu fi indi ay tappale yoo xamante ne moo tax lu xew ñuy uti ngànt mu loolu mooy dimbali borom bi bu ngeen ko defee de ak dimbali jaamam yi nga xam ne moom la bind mooy dimbali leen borom bi tabaaraka wa taala mu ngi mel ni moom ngay dimbali ndax li ngay def yëpp ci sa bopp lay dellu yow jullit bi wa yusabbit aqdaamakum dina leen dimbali bu boobaa bu ngeen ko dimbalee wa yusabbit aqdaamakum mu daal di dëgëral si nga xam ne mooy seen dëggu tànk yi bu ngeen nekkee ci toolu xare waaye difficulté problème bépp boo xam ne bu mën a taxaw bépp xat-xat bépp lu metti lu mën a taxaw sa kanam suñu borom tabaraka wa taala mooy dëgël saxal sa dëggu tànk ba nga mën a jàmbaarloog mettit yooyu la de mu ne kantaan ak walladina kafaru ndaal ñi nga xam ne nag ñoo weddi yàlla fa tansan lahum ñoom de boroom bi day màbb lépp loo xam ne moom lañ def ak toskareekuk alkande kese leen di dal wa am na ñoom la borom bi di sànq seen jëf ñu ñu jëfoon ne loolee boo gisee ñoom ñii dal leen ñoom yéeféer yi mooy bi annahum ndax ñoom karihu dañoo bañ maa anzalallahu bañ ba tëdd naaj wi maa la nga xam ne anzalallahu moom la borom bi ci alquraanan jii ci atteem yii atteem yàlla la ñuy bañ dégg boo leen nee sharian nee na ñu mel ni lam waxoon xumurum mustanfira mel ni ay mbaam yoo xamante ni dañu gis mi farrat min qaswara daal di daw ay gaynde sibi yu xiif tar yoo yële daal di leen topp ni ñuy dawee charia bi daal noonu la mel ci àddina bi ñu bari même ñenn ñi naan ay jullit lañu boo nee nañu doxal dara ñu naan noonu na ngeen di xam ne réew ñun rekk dëkkuñu fii daa am ñoo xam ne ay chrétien lañ dañoo bokk réew mi man damay laaj ana man réew lañu fa doxal lañ fay doxal fekk ña fa dëkk ñépp ci ànd lool masula am France gii ñu nekk dara France nga foog ne tubaab yépp ànd ci démocratie mukk am na ñoo xam ne buñ sañoon gis nga surtout Louis XIV ay mille mille mille cinq cent mille six cent mille sept cent moom la ñu bëgg mille quatre cent mille six cent moom la ñu bëgg mu jiite waat dëkk bi loolu lañ bëgg ñoo xam ne ay royaliste lañ leen di woo ñeneen ñi moom dañoo bëgg buñ sañoon fii église bay jiite est-ce tax na kon ñu ne kon buñ kenn du fi teg démocratie parce que am na ñoo xam ne dañoo bokk ak ñoom réew mi te bëgguñ loolu mooy loolu waxi caaxaan la l'islam ba muy am biir Médina yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko taxawal est-ce que yahuud yi dëkkuñu fa woon est-ce que neexoon na leen l'islam te pourtant moo amoon am na ci arabu Médina yi ñoo xam ne ay ay ay ay animiste lañ woon mooy ay xërëm lañ doon jaamu neexu leen teewul moo doon am loolu moo mas a am ban réew États-Unis naka noonu fépp foo dem lañ fa teg ñépp ci est-ce que dañ naan nañ bàyyi ba ñépp d'accord moo tax loolu waxi naa fi xëlaju koo xamante ne moom ab perroquet la mooy koo xam ne moom nekk lu dul ab boo xam ne day nekk daal di di di di di di répéter rek li nga xam ne moom la dégg ñun ñi di ko wax mu ne kon zalika bi annahum boo gisee borom bi teg lii leen mooy bi annahum ne ñoom karihu dañoo bañ nañ ba tëdd ci naaj wi maana nga xam ne anzalallahu moom la borom bi wàcce ci téereem bii wàcce ko ndawam bi alayhi salaatu wassalaam mi mu dëppe saar bii fu bëgg ñu doxe ko waaye gaa yi bañ ko bañ fa ahbata a'maluhum a'malahum suñu borom daal di màbb lépp loo xam ne mën nañu koo jëf wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati